alayhi salaatu wassalaam baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim wa ila thamuuda axaahum saalixa qaala yaa qawmi abudu allaha maa lakum min ilaahin gayruhu huwa anshaakum min alardi wastacmarakum fiiha fastaghfiruuhu thumma tuubuu ilayhi inna rabbi qaribun mujib suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya fukk ju fukk beeg juróom benn <coughs> juróom benn fukk bi ak benn mu ne waa ilaa samuuda ca waa samuud ñoom yónni woon naa leen fa axaahum seen seen fereer seen mbokk saaliha di seydinaa saalih qaala alayhi salaatu wassalaam qaala bam ñëwee ci ñoom mu ne leen yaa qawmi yéen samay ñoñ umbudullaha jaamu leen te seen borom tabaaraka wa taala maalakum min ilaahin ghayru amu ngeen beneen buur bu ngeen war a jaamu ci dëgg bu ko wëlliif ko de huwa moom de anshaakum min al mooy ki nga xam ne moo bind jële ci suuf gindi leen bind leen de wastaamarakum fiiha mu def nag dëkkalal leen suuf sii nga xamante ne nii fi la def na ngeen dëkk ko waaye it fi la leen def fi nga xamante ne nii ci ngeen di nekk ñoo xamante ne seenu dund yëpp waaye di ko doxal di fi am yoo xamante ne nii moom ngeen di doxal fii muy mën a jëm kanam loolu lépp mooy ki nga xamante ne moom borom bi tabaaraka wa la moom de moo leen ko defal daal di leen yaatalal lépp ba ngeen man fee dund waaye daal yokk seeni fan ngir ngeen man fee dund dundal suuf si wastaghfiruhu kon nag dee leen ko ñaan jéggal moom borom bi tabaaraka wa taala summa tuubu ilay ginnaaw gi dee leen dellu ci moom tabaaraka wa taala saabu bu ngeen rëccali nekkul ne ñaan ngeen jéggal benn yoon rek jeex na déedéet dee leen ci sax inna rabbi dëgg dëgg sama borom tabaaraka wa taala qaribun aji jege la ca ka koy ñaan de mujibun waaye kuy nangu ñaan la qaalu gaay nag ne ko yaa saalihu i yow saalih alayhi salaatu wassalaam muy mbooloo ma xat nag dëgg dëgg nag yow déception la ñam ci yow de waaye waaye tas nga suñu yaakaar ndax kat xat kunta fiina yow nekkoon nga laata ngay woote lii nii marju wan koo xam ne ku ñu yaakaaroon nga ne de qabla hada laata lii ngay woote moo ñu koy jaar daal ci fibre sentimentale yi daal waaw nga xam ne lii te mu ne ah waaye loolu tax mu bàyyi déedéet waaye ñoom dañoo xamul kuy yonent bu yàlla alayhi salaatu wassalaam ñuy jaar ci lool daal ngir daal bu ñu ko defee daal wax ak moom nag ci waxu jaasaaru njekk ne ko yow de moom lii nga woote de moom ak ñoo amoon yaakaar ci yow laata ngay woote lii gone yépp yow lañ ci gënoon a am yaakaar ci ñoom yaa leen gënoon a yaru yaa leen gënoon a baax yaa leen gënoon a dégg ndigal Ah, lii de boo ko woowee nag wax dëgg yàllal moom moom dinañu do dinañu jaaxal atanhaana ndax dang ñuy tere daal an bu dañu daal di jaamu maa li nga xamante ne nii yaabudu abauna suñu bàyyeeg suñu maam yi ñu fi fekk ñoom de lii lañ doon jaamu wa inna naa te nag yëgal na nag yow saalihu alayhi salaatu wassalaam la fii shakkin dëgg dëgg ñu ngi ci sikki sàkk goo xam ne du deñ mimma tad'una ilay ci li nga xam ne moom nga ñuy woo murid daal la moom moom ci déngi déngi lañ ci nekk daal daal wax dëgg yàlla moom di woote benn yàlla kese loolu moom moom amuñu ci benn lu dëgër daal ñun daal ci dengi dengi si kisaka qaala mu ne leen yaa qawmi eh, yéen samay ñoñ araytum ndax gisu ngeen in ba ala na bu doon ne man mi seydina lu salih alayhi salaam damaa nekk ci loo xam ne lu leer la te mooy dëgg dëgg ci lu leer la nekk waaye day wax ak ñoom ci noonu walla lii dialectique la wax ak ñoom mooy fekk leen ci ñoom ni ñuy xalaate waa xalaat leen bu ma ne woon ci lu leer min bii tukkee ci sama borom wa aataanii mu dikke ma min minhu tukkee ci moom rahmatan muy euh, lii nii muy yërmande muy nubuwa gi xam-xam bi nga xam ne moom la ma jox ànd ak sellal ko faman yansuruni min allah yi naa soytu waa loolu dikkal ma tukkee ci borom bi mu leer naññ fi man mu bëgg ma doxe ko ba pare waa afaman yansuruni moo may dimbali min allahi ci borom bi tabaraka wa taala in asaytuhu bu ma ko moyee ci kaw mu wan ma lu leer jox xam-xam bu tax ma jaamu ko ma ne ko fi dégg di xool sentiment ay nit ak ñoom nit niñ ma gisee ci amoon nañ yaakaar ci man wala bon pas du bon bëgguma leen a wala sama mag yi bëgguma muy wax ci man lu ñaaw wala yooyu di leen yàqal déedéet mu nekkan kan moo may muccal bu boobaa ci borom bi bu ma ko moyee fama tazidunani yéen daal du ngeen ma yokk bu boobaa te ne mooy ak ak sànkute ak pertange de wayaa qawmi yéen samay ñoñ léegi nag yéen fi laajoon màndarga buy wane man wax naa dëgg yonent bi yàlla la alayhi salaatu wassalaam haadihi naaqatullah lii de naagaay borom bi tabaaraka wa taala la yéen a ko laajoon muy gëléem gii nag lakum aaya am ngeen ci mandarga buy wane kàttan sañ-sañu nubu ak li nga xamante ne nii mooy sañ-sañu borom bi tabaaraka wa taala fadaruha ko banak yéen ko laaj mu génn ko ko ci montagne bi takulu bàyyi leen ko nag moom muy lekk daal fii ardillahi ci suufa yàlla waa naagaak yàlla di lekk ci suufa si yàlla kay loolu war naa yomb bàyyi leen ko de wala tamassuha bi suu ta bu leen ko laa lay ñu lu ñaaw de fa yaxudakum ca saase bés bu ngeen ko coree wala ngeen def ko lu ñaaw aay fa saase dina leen dal jàpp leen adabun mbugal qaribun boo xam ne moo leen gën a jege seen mbaru tànk yi bu jege lay doon fanqaruha mooy def na après daal di woo ashqaaha ka gën a doyadi ci ñoom léegi nag mu daal di koy cor faqaruha ñu daal di cor gëléem ga fa qaala sayyidina nu salih alayhi salaam ne leen tamatta'u daal di leen fooyteefu bànneexu leen fii daarikum ci seen kër yi thalathata ayyaamin ñetti fan te xam ne bu ñetti fan yi di mat mooy seen mbugal mi ñëw daalika lii ma leen wax waadun mooy mooy mooy dige bi nga xam ne ghayru makdhub amul leen lu ñu ci weddeeg loo xam ne du dëgg de lii ma leen wax noonu lay leen dese ci kaw suuf falamma jaa bi nga xam ne ci la dikk amruna suñu mbugal ma nga xam ne moom lañ leen doon tëkkoo ñuy weddi najjaynaa dañoo daal di muccal saaliha yonentu yàlla saalih alayhi wa wasalaam ma leen doon woo walladina amanu maah ak ña nga xam ne ñoo gëmoon ànd ak moom ca diine ja bi rahmatin minna ci yërmande goo xamante ne nii moom ku tukkee ci man borom bi tabaraka wa taala ci ñun dong lañ ko yër lañ ko muccalee ña ko gëmoon wa min xis yi yawmiid waaye ci lañ nga xamante ne nii mooy gàcceeg bis goog gële ak tartaraayu la nga xamante ne mbugal ma ñëw di gàcceel gaaya de inna rabbaka dëgg-dëgg sa borom huwa moom alqawiyyu mooy aji am kattan gi alazizu mooy ki noot ci nguuram waaye mooy ki am sañ-sañu rëq ndigg ñi nga xamante ne ñooy weddi borom bi tabaraka wa taala mu ne wa axada ci la jàppee alladina zalamu gaa yi nga xamante ne ñoo weddi woon seen borom tabaraka wa taala te coroon gëléem ba ta ñépp waa dëkk ba yépp ànd ci la nga xam ne mooy yaxaw ga mu mbugal ga daal di leen dal nag fa asbahu ñu daal di ca seen néeg ya ak seen kër ya jaasimiina daal di boof ñoom ñépp ñu mel nay ëkk yu ñu daaneel kan lam yanaw fiha boo leen fa fekkee nag ba nga xamante ne nii ca lañ leen mbugal ma dale noonu le nga xamante ne nii mooy la leen daloon mbugal mu tar la boo boo agsee danga naan mais fii kay kan lam yanaw fiha mu ngi mel li fii masuñu fee nekk manuñu fee fee am benn koom masu waa Samud daal daa mel ni fii ab dëkk la boo xam ne bu ma a gent la kenn masu fee nekk ba du doon fi doxal dara dëgg wa taala moo leen sànni la nga xamante ne nii mooy mbugal mi nga xamante ne nii moo leen halak loolu na nekk mu nekkoon nag lool la alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen inna samuuda dëgg dëgg waa samuud ñii comme ñi nga xamante ne rek ñoo leen fi jiitu woon mooy comme gaa yi nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon ci mbugal ma nga xamante ci weddi borom bi tabaaraka wa taala kom waa kër Seydina Nuux ak waa kër Seydina Huud ay nga xam ne ñoom lañ tudd léegi ñoom daal alaa waawee kon inna inna Samuuda dëgg dëgg waa Samuud